أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم zaalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallaahu zul fadlil aziim masalul laziina hummilu التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله wallaahu laa yahdil qawmal wallaahu laa yahdil qawmal zaalimiin qul yaa ayyuhal laziina haaduu in zahamtum أنكم أولياء لله من دون الناس أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عالم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم Mm-hmm. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayyidi alawwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dellu ci waat ci al-Jaami' as-Sahiih ba al imaam amirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maswaahu wa ma'waahu léegi mu daal ci ginnaaw bi nga xamante ne gisoon nañu kitaabu eh, maanaam téere yi nga xam ne ñoo wax ci wàllu Bad'ul Wahyi gis tamit kitaabul iman ak kitaabul ilm yooyu mu nekk xeetu mbambastal ci yi nga xamante ne moom la waroon a dugg ci mbir mi maanaam ci téere bi ak njàngale yu mag yu mag yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk gisoon nañ ci kit li nga xam ne moom moo aju woon ci wàllu laab yooyu ñu gisoon ko ci kitaabul ci kitaabul wudu ak kitaabul ghusl kitaabul hayd ak kitaabul tayammum ginnaaw bi nag ñu daal di gis li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu julli ci lu ñu joyal maanaam de manière général ci lu ci loo xamante ne moom mooy li gën a matale ci wàllu julli muy ci wàllu charte julli yeeg naka lañ koy defeek nan lañ koy maanaam ak woote gi ñu war a woote nodd gi ñu war a nodd ak julli maam melo gi nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama doon defe ak waxtu yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci wàllu julli ak mboolem li nga xamante ne ñoom ñoo ci wër-wërloo ba ci sëlmal gi ba sax mu daal di waxaale ay mbir yoo xamante ne dafa aju ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñenn ñi nga xamante ne xëy na sax di julli ci jàkka jekk yu mel noonu waru leen wala boog naka maanaam léeg ñu am sax jamono yoo xamante ne julli du leen war lu demee nekk jigéen ñi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy gone yi yooyu yëpp gisoon nañ ko ci kitaabu salaat ci kitaabu mawaaqiitu salaat ak kitaabul azaan léegi nag mu daal di ñëw ci téere bi nga xamante ne moom mooy fukkeelu téere ak benn ci téere yi nga xamante ne mooy téere jaami saxiix bi muy kitaabul jumu'a maanaam muy téere boo xamante ne muy kitaabul jumu'a muy téere maanaam mu ne bismillahir rahmanir rahim kitaabul jumu'a bi isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilay bismillahir rahmanir rahim kitaabul aljumu'a maanaam téere ngi nii mu ne bismillahi ci turu yàlla moom la ñuy tàmbalee arrahman mooy ki xam ne mooy aju fees dellu yërmande arrahim mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yaatu yërmande ah, loolu nag li nga xamante ne ñoom ñooy ñi ëpp ci ñi solo saxeex bi maanaam noonu lañ ko tàmbalee maanaam noonu lañ ko indiwee indi basmala bi dooga indi li nga xamante ne moom moo aju ci ah, kitaabul ah, jumaa maanaam waaye nag loolu dafa rot ci riwaaya bi nga xam ne moom la Karimat bint Ahmad al-Marwaziyya ak Abu Zar al-Harawi bi mu solowee ci al-Humawi maanaam ñoom ci seen xeetu riwaaya loolu daf ci rot moom imam al-Bukhari rahimahullah waaye saxal ko moom mooy li gën a wér maanaam mu ne bismillahir rahmanir rahim ñi ngi tàmbalee ci turu yàlla mi xam ne ar-Rahmaan mooy aji fees dellu ji yërmande ar-Rahim mooy ki yaatu yërmande sax dàq ci di bu yërmaate mu ne kitaabun téere ngi newal jumaate ajjuma lay leeral maanaam muy téere boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko note ginnaaw bi nga xamante ne wax na ci wàllu julli ak mboolem li nga xamante ne moom moo ci wërwërloo walillahi alhamdu wal minna nga xamante ne jëlalul nu waxtu waaye alhamdulillah lu ëpp wala lu gën a bëri ci masala yi nga xam ne ñoom wor wërwërloo ci julli ci charte yi ak ci niñ koy doxale ak li nga xamante ne moom moo wor wërwërloo léegi gis nañ leen ba jeexal nañ leen walillahi alhamdu wal minna mu indi maanaam téere bii nga xamante ne ajjuma la ci waxtaane ngir ne julli la boo xamante ne bu beru la naka noonu waxtu la woo xamante ne bu beru la mu nekk téere boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo nofe ngir indi ci ay masala yoo xamante ne inchaa allahu taala danañu leeral li nga xam ne moom mooy nëmm na moom ak objectif am ci li nga xamante ne moom mooy wàllu ajjuma ajjuma maanaam li nga xam ne moom la ci wax nii du rek maanaam jubluwu ci rek jullik ajjuma gi waaye julli ajuma ji lenn na ci waaye mboolem li wër-wër loo ci bisu ajjuma itam ak ngëneel yi nga xamante ne moom la am loolu dina ci ñëw imam as-Suyuti rahimahullahu taala bind na ci téere boo xamante ne lim na ci téeméeri ngëneel yoo xamante ne ajjuma am na ko beneen bis bu dul bis boobu amu ko maanaam mu nekk kon téere maanaam mu nekk kon muy leeral ngëneel bi nga xamante ne moom mooy ngëneelu ajjuma imam al Bayhaqi euh, ci téere bu ñuy wax Fadaa'ilul Awqaat maanaam moom euh, ci hadiisu sayyidina euh, sayyidina Abu Lubaana ibn Abdul Munzir radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba boobu nga xam ne dafa ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yawmul jumu'ati sayyidul ayyaami wa a'zamuhaa wa a'zamu wa a'zamu 'inda Allahi min yawmil fitri wa min yawmil adhaa maanaam bis bi nga xamante ne moom mooy bisu àjjuma moom mooy sang bis yi ci mboolem bis yi moom mooy bis bi ci gën te bis boobu moom moo gën a màgg sax fa yàlla que bis bi nga xam xamante ne mooy bisu korite ak bisu tabaski maanaam mu nekk kon bis bi nga xamante ne ci lu ñu joyal moom mooy li gën ci euh, ci bis yi te naka noonu am na beneen xadis boo xamante ne imaam at-Tirmidhi solo na ko mu nekk xadisu sayyiduna Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne xayru yawmin tala'a fihi shamsu yawmul jumu'a fiihi xuliqa aadama wa fiihi daxala aljannata wa fiihi uxrija minha wala taqumu saa'atu illa fi yawmil jumu'a mu ne bisub ajjuma te imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala ba mu te noppee daf ne xadis la boo xamante ne xasanum saxiix la maanaam bisub ajjuma mooy bis bi nga xamante ne moom mooy bis di gën ci bis bii nga xam ne moom la jant bi di fenk maanaam ci la yàlla bindee maam aadama maanaam loolu moom moo tax ci beneen xadis boo xamante ne sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu dañ ko dafa laaj Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lima summiyat yawmul jumu'atul jumu'a bisub ajjuma ana lan moom moo tax ñu wax ko bisub ajjuma mu daan ni fiihi jumi'a abuka aw abukum maanaam ci beneen riwaaya am ci eh, sikki sàkka la boo xam ne ci raawi bi la boo xam ne mu ne eh, dañoo laaj bi Yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko lan moo tax ajjuma baatu jumu'a nu tuddee ko noonu mu ne parce que ci la ñu dajalee seen sa baay maanaam moom aadama abuka aadama maanaam euh, maanaam naka noonu wala boog abukum seen baay maanaam seen maam maanaam ci lañ ko dajalee maanaam ndax bis boobu yàlla borom bi subhaanahu wa taala bi muy bind mbindeef yi bisub àjjuma mooy bis bi nga xamante ne ci la dajalee lépp ma nga xamante ne maanaam nit bi nga xamante ne moom moo war a nekk xalifaam ci la ko bind ci juróom benn fan yi juróom benneel bi nga xamante ne ci la bind maam aadama alayhi salaatu wassalaam moo nekkoon bisub àjjuma ñu dajale mboolem li nga xamante ne moom mooy li ñu li nga xamante ne moom lañ dajale woon pour ñu bind ko maanaam bisub àjjuma nag lañ ko teg maanaam ñu formaliser ko ngir mu maanaam mu mën a nekk maanaam aadama alayhi salaatu wassalaam te yawmal qiyaamati tamit du taxaw lu dul ci bisub àjjuma loolu yëpp day nekk loo xamante ne day tegtale ngëneel gu màgg bi nga xamante ne moom mooy tegtale bisub àjjuma maanaam bisub àjjuma nag baatu aljumaa boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci ndax arab yi noonu lañ ko mës a waxee ak kan moom moo ko njëkk a tuddee bisu àjjuma maanaam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy euh, ndax bu fekkente ne dañuy wax ba ndax ci riwaaye waxin yi ah, dañuy wax jumu'a te loolu moom mooy li gën a siiw ci jàng alquran am naa ci riwaayat Shafi dañuy wax jumu'a ak jumaa maanaam loolu tamit dinañ ko wax ci lenn ci euh, ahlul lugha wax nañ ko waaye bu boobaa bu fekkente ne jumu'a la mooy maanaam bis bi nga xamante ne ci la mbir yëpp daje maanaam moom mooy li dajale mbir yi amma euh, jumu'a mooy biñ ju ju jum jumu'a mooy maanaam bu dee dañ ko sukun noonu wala ñu fatxa ko li muy tekk mooy majmu' maanaam ci la ñu ko dajale dégg nga loolee rek maanaam bu boobaa euh, bi moom mooy jaami' maanaam mooy li dajale lépp bis bi nga xamante ne dafa dajale lépp amma taa gi nga xamante ne moom lañ yokk ci ginnaaw muy taa taa marbuta boobu loolu day tegtale ak màggaayam maanaam ak yam comme ni nga xamante ne sóoratul fatiha noonu lañ koy waxee fatiha ngir màggaayam ak rëyaayam te duñu wax sóoratul fatiha naka noonu duñu wax tamit masalan ak ah, comme par exemple bu ñu naan allaama naan diw rajulun allaama wala al allaamatu diw maanaam loolu bu tegtale la jigéen la de taa googu mubaalaxa la maanaam day wane màggaayu waajooju noonu ni mu nekkee ku ràññeeku naka noonu tamit bu ñuy wax alxalifa maanaam du ñu wax alxalifu alxalifa la ñuy wax ngir wane màggaay kooku loolu tamit moom moo indi taa marbuta bi nekk ci aljumu'a maanaam di wane màggaayu bés bi ci boppam ak gën bu mag gi nga xam ne moom la gën yeneen bés yi amma li nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhi ci ban kan moom mooy ki nga xamante ne moo ko njëkkee tuddee noonu am nañu ne Qusay la bi nga xamante ne mooy maamu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax ci daaru nadwa maanaam lu ñu mën a tuddee conseil de sécurité bi nga xamante ne moom moo doon am Makka moom bisub àjjuma ci lañ daan daje ci këram maanaam moom moo leen te daan dajale ci daaru nadwa am na tamit ñu ne déedéet euh, Kaab ibn Lu'ay la muy maamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bis boobu la leen daan la faral di dajalee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Quraysh di leen di leen jox ay xalaat yu mag di leen leeralal ay mbir yu bari ba pare daal leen wax naan na ngeen fonk dëkk bi ngir ne am na sama benn sët boo xamante ne moom yàlla dana ko yónni ngir kooku nag moom mooy nekk sangu mbindeef yi maanaam ak mel noonu sallallahu alayhi wa sallam yooyu lañ wax ne loolu fu wéree day nekk maanaam luy wane maanaam màggaay yi nga xam ne mooy màggaayu ñii maanaam ñi meññ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko dalee sax ci jamono jaahiliyya amma li nga xamante ne nag moom mooy euh, ñu bari tamit ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne aljumua ki ko ko tuddee dëgg-dëgg mooy yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa ngir ne arab yi ci maanaam yawmul jumaa lu jiitu yawmul aruba lañ ko daan woowee mooy al arabul ariba maanaam arab yu njëkkee ñoom yawmul jumaa al aruba lañ ko daan woowee maanaam bisub samedi maanaam sabti mooy bi ñuy tuddee ñun gaaw maanaam ñoom ñu ngi ko doon tuddee euh, euh, subaar ñoom noonu lañ ko daan tuddee bisu ak euh, altine moom lañ daan euh, bisu euh, dimanche mooy al ahad bis boobu ñoom moo ñoom ñi ngi ko mooy te ñu naan ko dibéer ñoom ñi ngi ko doon woowee awwal amma bisu altine ñoom ñu ngi ko doon woowee ahwal bisu talaata ñoom ñu ngi ko daan woowee jubaar bisu al àllarba ñu ngi ko daan woowee dubaar bisu alxamis ñu ko daan woowee muunis bisu ajuma ñu ko daal woowee aruba mooy yow mooy mooy al aruba mooy kon voilà mooy comme laylul aruba te ak yu mel noonu voilà al aruba maanaam mooy bisu ajuma maanaam waaye yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam moo ko tuddee bis noonu maanaam te li nga xamante ne moom moo koy tegtale moom mooy comme masalan li mu wax nii maanaam ak ne bisu ajjuma lii la am na tamit ñu ne déedéet As'ad ibn Zurara Sayyidna al ansari radiyallahu taala anhu moom moo ko tudde woon ngir ne moom moo daan dajale nit ñi ci eh, bis maanaam bisu ajjuma ca waa fële ca Madina Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam naan yahuud yi am nañ seen bés ñoom boo xamante ne mooy sa sabat bi bi nga xamante ne moom mooy eh, samedi bi ñoom ci moom bu ñuy dajaloo di feet niki noonu bis bi nga xamante ne moom mooy eh, nasaraan yi am nañ bisu ah, dimanche ñun nag kon nañu jël bisub ajjuma ñu toog muy guddi bisub aruba ñu tuddee ko bisub ajjuma nag bu ko defee ñu toog di ko maanaam mu daal mu leen daal rendil xar benn xar la leen daal rendil ñoom ñëpp ñu mënoon cee lekk ngir ne maanaam bariwul woon booba jamono jooju jullit ñi taxuñu ko woon a bari am na nag léegi nag mu daal di des masala bi nga xamante ne waaye li gën a sax mooy ne yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo leen ko daan tuddee te ginnaaw ga ci la alquran wàcc naan yaa ayyuhal ladina amanu iza nuudiya lis-salaati min yawmil jumu'ati fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay' aaya boobu dinañ ci ñëw inshaa allahu ta'ala léegi ci kanam imam euh, ki nga xamante ne moom mooy kon jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañu ci bisub a maanaam julli ajjuma kan moo ko njëkk julli maanaam nan lañ ko njëkk jullee maanaam ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo ko njëkk julli ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam loolu mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu la ñu saxal ngir ne loolu moom ngir ne ngir makka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun ko jullee li nga xamante ne moom mooy jullik ajjuma loolu nag dëgg la xaqiqatan waaye li gën a wér moom mooy ne sahaaba yi radiyallahu anhum mooy ansaar yi ñoom ñoo njëkk julli julli ajjuma maanaam te loolu noonu ngir xadis bi nekk ci sunan ad-Daaraqutni rahimahullahu taala bu sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu taala anhuma bina adina adina linnabi sallallahu alayhi wa sallama Euh, wala boog azina an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu euh, maanaam euh, fil fil jumu'ati qabla an yuhaajir maanaam ne dafa digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digal Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu ci bisub àjjuma maanaam ne nañ ci julli lu jiitu muy gàddaay ngir ne Makka mënu fa woon a jullee àjjuma léegi nag boobaa mu daal di jël As'ad ibn Zurara radiyallahu ta'ala anhu moo leen daan dajale. Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu moo leen daan jullee daan leen jiite voilà ngir ne euh, loolu kon amaan na moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a euh, wér euh, amma li nga xamante ne tamit kon loolu te lim leen ko digal woon mooy def ni leen bu jant bi xasee ba maanaam jéng xaaju maanaam bëccëg gi rek maanaam bu jotee mën ngeen a daal di tàmbalee julli mu ne mu waxoon leen ne nag fajma'u nisa'akum wa akum dajale leen seen E, jigéen ñi naka noonu seen doom ñi fa iza mala an-nahar an shatrihi an az min yawmi al mu fa taqarrabu ila bi rak'atayn bu fekkente ne e, ñaari e, maanaam ajjuma jot na ba jant bi jéng ci bisub ajjuma noonu rek na daal di jegeñul ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ci ñaari rakka loolu yëpp muy tegtale kon ci anam gu leer ci ne ñoom ñoo ñu njëkk julli ajjuma waaye yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam ci lilli tàmbale nag moom ci boppam di julli ajjuma imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ni leeral di maanaam mu ne kitaabun al-juma téere bii moom muy mooy téere ajjuma maanaam ngir ne kitaab moom dafay làmboo ay abwaab maanaam ay buntu yu mel noonu leeraloon nañ ko ci jotaay yi nga xamante ne moom la ñu ubbee yeneen téere yi walillahi alhamdu wal minna amma li nga xamante ne nag moom moo tax kon mu tuddee bunt bii buntu ajjuma maanaam mooy ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom la amee ak jagle gi nga xamante ne moom la amee mu nekk loo xamante ne yeneen borom bi subhaanahu wa ta'ala yoonal na ko maanaam euh, bisu ajjuma nag Eh, maanaam imam al-Bukhari ci téere bi dafa am loo xamante ne moom la ci namm maanaam dafa am ay mbir yoo xamante ne yooyu moom mooy objectif ci téere bi bu njëkk bi moom mooy leeral mooy maanaam masala yi nga xam ne ñoom ñooy wërwërloo ci jullik ajjuma maanaam naka noonu mu daal di indi tamit ak teggin yi nga xamante ne moom la làmboo maanaam rawatina maanaam mu indaale tamit yi nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërlu ci wàllu xutba ak teggin yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ànd maanaam kon mu am julli gi ci jëmmi boppam waaye tamit mu indaale li nga xamante ne moom mooy xutba bi ak li nga xamante ne ñoom ñooy wër-wërloo ci xutba bi ak seeni atte loolu moom mooy ñaari objectif yu njëkk yi beneen objectif bi nga xamante ne moom la ci jublu moom mooy teggin ak màggaay yi nga xamante ne moom la bisub àjjuma bi am ci lu ñu joyal beneen bi ci des moom mooy bisub ajjuma li nga xamante ne moom moo ci war maanaam te moom la laaj ci ay euh, maanaam teggeen laataa ñuy dem julli ji ajjuma ak it ginnaaw ba ñu jullee ajuma ba noppi li nga xamante ne tamit moom moo ci wërwër loo ci teggeen après nag mu daal di beneen bi ci des nag moom mooy ngëneelu bisub ajjuma ci jëmmi boppam maanaam yii moom mooy ñeenti objectif yi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala am ci téere bi mboolem buntu yi mu indi maanaam day dugg ci benn ci yii nii loolu moom moo tax mu noté indi na nag ay buntu yoo xamante ne dañuy leeral charte yi waaye charte yooyu dañuy duggaale ci biir ajjuma ji loolu moom moo tax duñu ko gis léegi nii insha allahu taala bu ñu yegsee ci buntu yooyu ñu leeral li nga xamante ne moom mooy charte ajjuma yi ak masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci wërwërloo léegi mu ne baabu fardul jumaati li qawlillahi taala iza nudiya lis-salaati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' zalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamun mu ne baabu buntu furida faratal ne faratalef na aljumate ajjuma maanaam muy leeral ne ajjuma dafa nekk loo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moom moo ko faratal ci Euh, li nga xamante ne moom mooy alquran mu daal di indi aaya bi nga xamante ne moom mooy aaya bu njëkk bi nga xam ne moom mooy doon wax ci wàllu julli ajjuma ci euh, alquran amma li nga xamante ne moom mooy euh, fii li ëpp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo saxe bi fi nga xamante ne moom la ñu yem mooy wazarul bay'a waaye nag karima maanaam bint ahmad al marwaziya ak imam abu zar al harawi rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñi ñoom ñoo indi ba aaya bi jeex ñoom ñoo indi leneen la ca tegu ci euh, saxeex bi maanaam li nga xam ne noonu lañ ko solowee amma li nga xamante ne moom mooy buntu bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf cee leeral ne baabu buntu furida farataala fi al-jumu'a te ajjuma maanaam di wane ne ajjuma mbir la moo xamante ne farata la boo xamante ne nag léegi ma bi nga xamante ne nag moom moo am ci farataal nga xam ne moom lañ farataal bisub ajjuma mooy ne dafa nekk loo xamante ne comme que dafa bëgg jullit ñi di dajaloo maanaam te jullit ñi bennoo dafa bokk ci li nga xamante ne ay objectif u l'islam la maanaam te jullit ñi dajaloo gi ñu war a dajaloo naka noonu ñu di leen waar di leen leeralal seen mbiru diine naka noonu di leen xupp di leen wan tamit li nga xamante ne moom mooy yoon wu ñu war a tëral ak jamono ji ci xew-xew yi nga xamante ne ñoom ñooy am nan lañ ñi maanaam yan taxawaay yu lañ war a taxaw loolu yooyu yëpp nag ñu daal di koy e, indi naka noonu tamit ñu war a dajale waa dëkk bi yëpp ñu gis ñoom seen bëriwaay naka noonu tamit gis seen doole gi ñu mën a am ak bu ñu bennoowee li ñu mën a def maanaam yooyu yëpp ñu war koo mën a gis ci bisu ajjuma bi naka noonu ñu dajaloo dajaloo googu di leen fàttali bisu taxawaay maanaam bu mujj ba bi nga xamante ne yawmal qiyaamati ci maanaam nga xam ne bisu ajjuma boobu lay am loolu mu war leen koo mën a fàttali ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp nag ba mu amee. te it ñi di soxla daa iman ay imam ñoo xamante ne dañuy taxaw di leen leeralal seen mbiru diine naka noonu di leen fàttali di tudd yàlla di leen delloo seen xol ak seen xel yi ci borom bi subhaanahu wa taala ñu daal di yoonal bisu ajjuma waaye bi nga xamante ne mbir mi warta nekk tamit loo xamante ne day jege wantoo lool ba nga xamante ne daanaka bis bu jot mu am te loolu du mën a nekk du jàppale maanaam naka noonu tamit warta sore lool ba nga xamante ne tamit bu fekkente ne dafa sore lool itam maanaam njariñ bi day dem moo tax événement yi nga xamante ne annuel lañ boo seetloo seenu njariñ bariwul maanaam événement yi nga xamante ne nag dafay jegewantoo maanaam loolu itam euh, yooyu dafay mën a metti ci ñi nga xamante ne euh, euh, duñ ko mën am maa nag li nga xamante ne moom mooy nga xamante ne dañ koy mën a maanaam dañ koy war a mën a def du soree lool waaye du jegewantoo lool ba pare rétinant bëri maanaam mu nekk loo xamante ne dañ koy mën a def te buñ ko defee nit ñi mën cee jariñoo te duñu ñu mën a maanaam du ñu am temps wu perte lañ ci jëlee woon ba keroog ñuy dellu si waat ñu def ko semaine maanaam semaine bu jot mu am loolu tamit xikma la bu rëy boo xamante ne moom moo am ci bisub àjjuma te maanaam julli gi nga xamante ne moom mooy julli àjjuma julli àjjuma nag farata la comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Bukhari waxe rahimahullahu taala moo xamante ne dafa sax ci alquraanul karim naka noonu noonu la saxee ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu noonu la saxee ci ijmaa naka noonu sax noonu la nekkee maanaam maqul maanaam ne dafa sax ci loo xamante ne am xel da koy yanu da koy mën a nangu bu njëkk bi mooy alquran te moom boobu indi ngir ne alquran mooy li nga xamante ne moom moo lamboo lépp te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci jëmmi boppam mooy alquran maanaam te imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa iman day lëkkale alquran ak sunna maanaam te maanaam nga xam te ne saa yuy ubbi téere faaw nga gis ci muy wax maanaam buntu bu njëkk ba dana ci wax nangam daa di wax kaddu gi yàlla nee na nangam maanaam ngir wax la ne la mboolem li ma nar indi fii yëpp ci buntu bi maanaam luy leeral aaye bii ma la indil wala aaye yii ma la indil la te loolu noonu naka jekk noonu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di doxa maanaam di wane ni nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallama nekkee jëmmi alquran di nga xamante ne moo ko taxawal ko firi ko ci ay waxam ak ay jëfam ak ay doxalinam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu mu nekk tamit loo xamante ne day leeral ni maanaam sunna bi maanaam daa iman dafa nekk loo xamante ne day firi di leeral alquran comme li nga xam ne noonu la imam ahmad waxe rahimahullah ne alquran sunna moom moo atte ci kawam waaye alquran moom attewul ci kaw sunna maanaam te loolu moom ku gis ku xam gis ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala di doxale loolu day daal di mën a nekk loo xamante ne day leer ci moom te kenn mënu leen taqale te beneen bi ci des moom mooy ne masalan aaya bii nga xamante ne moom la indi fii te daa iman aaya yi muy njëkk indi boo seetloo ponkalu mufassiruna yi rahmatullah alayhim ku mel ne al imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi wala ñeneen ñoom suñuy waxtaan ci masala yi wër-wërloo ci julli addima ak mboolem yi nga xam ne ñoo ci aju ci aaya yii lañ koy indee maanaam aaya bi nga xamante ne mooy juróom-ñeenteelu aaya bi bu fukkeelu aaya ak benn ci saaro bi nga xam ne moom mooy sooratul jumaa mu daal di wax ne kon mu ne kon nag a ah, bisu maanaam a ah, julli googu dafa nekk loo xamante ne farata kon mu ne li qawlillahi ngir wax buur yàlla bi ta'ala aji kawe ji iza nudiya bu ñu wootee li salaati jëm ci maam jëm ci julli ñeel julli min yawmil jumaati ci bisu ajjuma bu ñu fàttalikoo ci kitaabul azan aaya bi tamit indi woon na ko maanaam ngir wax ne ne maanaam nudiya li salaati ngir julli gi maanaam ne wane ne nodd googu moom julli googu rek la nodd googu comme ni nga xam ne insha allahu taala danañu ko gis ñaari nodd la nodd bu njëkk bi bi nga xamante ne moom mooy bi Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu yoonal ngir ne jamonoy Seydina Abubakar as-Siddiq wala jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jamono Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ak bu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ñoom ñëpp amuñu woon bis boo xamante ne dañ ci daan euh, maanaam ah, daan ñoom benn nodd lañ daan nodd ci àjjuma benn noddukat lañ daan teg kooku moom mooy nodd bu noddee pare nañ amma jam Seydina Usman radiyallahu anhu ci jamono nit ñi dañoo bëri woon loolu moom moo tax ca marché ba ci benn wetu marché ba benn kër bu boo xamante ne ci az-Zawra la nekk la tuddoon maanaam foofu la tegoon noddukat mu woote boo xamante ne day woote bu ñëwee ngir nit ñi mën koo dégg xam ne mën nañoo war a waajal ajjuma après nag ñu doog a noddu ñaareelu noddu bi nga xamante ne nag noddu boobu moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom ak ñaari xalifa yu mag yi mooy ñu leen di tuddee as wala al-imaamaani radiyallahu taala anhuma ñoom moom lañ daan noddu kon lii moom mooy noddu bi nga xamante ne moom lay wax fii mooy ñaareelu noddu boobu nag moom moo tax ñuy wax te comme dinañ ko gis insha allahu taala mu nekkoon bu ñu noddee ngir julli bi nga xamante ne min yawmil jumu'ati mooy am ci bisu àjjuma bi bu boobaa nga gis ne bis bi kon alquran tuddee na ko yawmul jumaa maanaam loolu nag subhaanallah ba ko alquran tuddee ba léegi yawmul arubati ñu bari sax xamuñu ko maanaam ne arab yi maanaam ci buntu xam-xam rek lañ koy wax naan arab yi daan naan wax yawmul jumaa yawmul arubati ah waaye loolu amut maanaam loolu amutut na nga mu ne nag fasaaw na ngeen daw ila zikrillah jëm ci tudd yàlla ga maanaam mooy dem déglu ji xutba bi zikrullah fii mën nañ maanaam ñaari maanaa la am mooy jëmmi julli gi waaye xutba bi ci boppam nga xamante ne dañ ciy fàttali waale yàlla maanaam loolu tamit dafay leeral ne xutba ak lu mu am ci àjjuma maanaam xutba bi war warta nekk rek ay actualité kese kese maanaam mbir mi même boo waxee actualité dafa war a nekk loo xamante ne dañ ciy leeral loo xamante ne day tax ba xolu nit ñi di delluwaat ci yàlla maanaam loolu moom moo tax fii ci fas aw bi nga xamante ne moom ñi ko firee ndax ñaari firi lañ ko amal euh, fas aw maanaam bu njëkk bi moom mooy euh, ci euh, daw bi nga xamante ne moom la na ngeen daw bu boobaa li li nga xamante ne moom la ñu xam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo waxoon ne wala tatuha wa antum tasawna bu leen dikkee jàkka ji di dem ci jàkka ji fekk yéen a ngi daw kon nag alquran su waxee fii daw bi lan lay tekki imam yu bëri comme ñu mel ne imam Qatada ku mel ne Hasan al-Basri ak ñeneen rahmatullahi ñoom dañ ne li muy tekki moom mooy waxul daw ak waaye sa xol na daw gaaw jëm ci yàlla comme ni alquran ne fa firru ila Allah daw leen dem ci yàlla maanaam nga xamante ne sa xol moom ci boppam moom moo a fasu ci yéene gi mu yéene bu ñu noddee rek ci saa ci sa xol rek na nga ni fas naa dem ak toroxlu gi nga xam ne moom ngay demee ak gaawte gi ngay dem di wuyu ji borom bi subhaanahu wa taala ci sa xol ak sa yéene ak sa toroxlu gi nga xam ne moom ngay toroxlu ci kanamam moom subhaanahu wa taala ne loolu la ci jublu moom mooy fasaaw ila zikrillah ku mel ne imam ash-Shafi'i radiyallahu anhu moom dafa jàpp ne mbir mi jugewul du du du du du du du tekki daw mais bii tekki bi tekki yëngatu la maanaam effort maanaam loolu lay tekki comme li nga xamante ne noonu la noonu la inna sa'yakum la shatta maanaam ne seenu coono dafa wuute naka noonu tamit euh, comme fi nga ne wa an laysa lil insani illa ma sa'a maanaam ne doomu aadama bi amul ludul li mu coono woo li mu amul te naka noonu tamit bi nga xamante ne moom la alquran wa iza tawalla fil ardi li yufsida fa iza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasla inna allaha la yuhibbu al-fasad maanaam su waa ji saay saay boobu bu dummóoyoo rek moo ne sa'a fil ardi day day day day daj day daj day day day day commencé liggéey di yëngatu nag ci ci ci suuf si li yufsida fiha ngir yàqu ah voilà maanaam masalan kooku loolu noonu maanaam saa yu boobu ci la baat bi jóge waaye tekkiwul li nga xam ne moom mooy daw Ah, kon nag ah, bu boobaa li nga xamante ne moom la ah, maanaam te maanaam boobu maanaam bu dëgër dëgër la te bokk na ci li nga xamante ne tamit baat bii nii Seydina Omar ibn al ak ku mel ne si comme doomam ji Seydina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab na musuma dégg saa baay jàng aaya bi lu dul mi ko doon jàngee fambu ila zikrillah maanaam na ngeen da ngeen dox dem maanaam wéy leen maanaam ci tudd yàlla gi maanaam te loolu tamit mooy qira'a sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu maanaam ne fas'aw ay fambu maanaam li muy tekk mooy dem leen maanaam wéy leen dem ci tudd yàlla gi fekke ji li nga xamante ne moom mooy jotaayu sikar bi te mooy jotaay bi nga xamante ne dañ ciy fàttali yàlla loolu day wane ne xutba dañ koy maanaam bépp waxtaan boo xam ne waxtaanu diina la def na ko tuddee zikrullah maanaam di tudd yàlla te loolu bisu ajjuma tamit maanaam ko lool moom mooy li nga xamante ne moom mooy objectif bu mag bi mooy ne nit ñi delluwaat ci yàlla seen xol tooyaat ci borom bi subhaanahu wa ta'ala donte maanaam lu ñu sujet bu ñu mën a waxtaanee war nañuy wëlbati mbir mi ba mbir mi delluwaat ci yàlla mais maanaam di daje di waxtaanee masalan euh, euh, jamono ji rek diine ak jamono ji rek wala xew-xewu jamono kese maanaam ti lépp dara bu ci delluwaat ci yàlla maanaam nga xamante ne bu ñu waxee ba noppi yow li la ngay sax moom moo maanaam yow doo yëg ne sa xol delluwaat na ci yàlla loolu xaqiiqatan moom taxul ñuy wax xutba maanaam te dinañ ci ñëw insha allahu taala ci maana maanaam xutba yi mu ne wazarul bay'a maanaam te bu boobaa loolu tamit li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi aaya bi mu koy tegtale maanaam aaya bi bokk na ci li mu tegtale mooy li alquran ne fas aw mu jëfandikoo baax boobu nga xam ne day tekki daw leen wala boog te te dox leen la ci jublu wala dem leen la ci jublu wala boog daj leen seen coono maanaam liggéey leen maanaam dem leen effort yi nga xam ne moom moo war a am ngir ngeen mën a dem fekk ji maanaam xutba bi te loolu noonu bu boobaa loolu day tegtale war gi nga xamante ne moom la julli gi war maanaam julli àjjuma bi ngir ne al amru yaqtadil wujub maanaam ne ndigal loolu day waral li nga xamante ne moom mooy euh, ak farata mu ne wa zarul bay' te na ngeen bay na ngeen na ngeen bàyyi njaay mi maanaam njaay meeg njënd mi mooy yaxantu gi na ngeen ko bàyyi bu boobaa loolu tamit beneen mbir la ngir njaay ak jënd ñoom dafa nekk loo xam ne dafa dagal comme ni ko alquran waxee wa ahalla allahu al-bay'a wa harrama ar-riba yàlla moom moo daganal li nga xamante ne moom mooy njaay ak njënd waaye moom moo xaraamal riba maanaam kon segam dafa dagan li nga xamante ne moom lu dagan nag lay tax ñu ne la léegi ba loolu li muy tekki moom mooy loola farata la loolu moom mooy dafa war amma li nga xamante ne tamit mu ne euh, euh, kon yooyu ay maanaa la yoo xam ne dafa war mu ne zaalikum gis ngeen loolu yéen maanaam loolu tamit mooy wane le mu teg ci ne zaalikum maanaam seet loolu yéen ñii ba pare mu wax ñëpp loolu mooy wane ne dafa fardu ayn la du fardu kifaaya ndax te mu ne xayrun moo gën lëkkum ñeel leen maanaam yéen ñëpp mu tuddal leen ko mooy ne fardu kifaaya fardu ayn la du fardu kifaaya képp kenn la war in kuntum bu fekkente ne ta'lamuna xam ngeen da ngeen xam ne loolu muy yiw ci yéen loolu li muy tekki mooy leneen du yiw ci yéen te kon bu boobaa li muy tekki tamit moom mooy ne farata la beneen mbir bi nga xamante ne euh, euh, kon loolu moom mooy ci wàllu alquran euh, amma njaay mi njënd mi fii beneen masala daf fi ñëwee maanaam mooy njaay mi njënd mi ndax def na ko maanaam moom ko mbooloo mboroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam dañu ko jàppee ni euh, waxtu wi nga xamante ne mooy waxtu ajjuma dafa xaraam ci ki nga xamante ne ajjuma dafa war ci moom te moom mooy ki wér euh, nekk ku teew ba pare nekkul gone ba pare du jigéen ba pare tamit amul li nga xamante ne mooy ngant bu ko teree dem ci jàkke ji ci jumaa ji te ku ni silmaxa boo xam te amul bu ko wombat amma fuqaha u maliki rahmatullah alayhim dañuy wax ne même loolu daa war a ko wommat su fekkente ne ah, am am am na ku ko woo mat maanaam bu boobaa ah, day daal di war ci moom léegi mu daal di def tamit ñi nga xamante ne ah, kooku kon adduma moom daf koy daal war beneen bi ci maanaam ñu bokkut ak wala feebaruñu ñooñu noonu bu boobaa ñoom njaay ak njënd maanaam du nekk loo xamante ne lu ñu leen di tere la maanaam ak yu noonu waaye bu bokkee ci ñooñu rek maanaam jamono jooju nga jaayee ki jënd dafay xaram ci yow. naka noonu nag boroom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne euh, euh, ba mu des Hanaabila yi rahmatullah alayhim ne dañ ciy dugal mboolem loo xam ne dafa yor attey njaay njënd lu demee nekke euh, fas sëy lu demee nekke tëral benn contrat wala yu mel noonu wala liggéey bu mu mën a doon dafa xaraam ci période boobu parce que tout simplement ci ñi nga xamante ne ñoom a dem àjjuma da leen a war maanaam lu tax parce que loolu lañ leen tere maanaam dafa yor atte boobu amma ñi nga xam ne ñooy Hanaabila rahmatullah ñoom dugaluñ ci lépp loo xam ne dafa aju ci yeneen xeetu contrat yi ak li nga xamante ne moom moo aju ci lu deme nekk takk sëy ak noonu ñoom dugaluñ ko ci waaye bu ñu xoolee xaqiiqatan dañuy gis ne maanaa bi tax ñu ne leen bàyyi leen njaay meeg jënd mi mooy fasaw ila zikrillahi mooy dem leen ci tudd yàlla gi segam loolu mbir mi noonu la demee nag maanaam mooy ngeen dem julli ji te julli ji jëmmi julli gi moom mooy zikrullahi foofu maanaam ak xutba bi bu fekkente ne nag julliwuloo maanaam yow nekkoo ci zikrullahi maanaam te bu boobaa te foofu dem ci zikrullahi bi dafa war loolu moom mooy euh, benn ñaareel bi ci def moom mooy li nga xamante ne moom la euh, kii bii di waral maanaam euh, moom moom la borom xam-xam tamit rahmatullah alayhim wuute. ci euh, masala boobu moom mooy ndax njaay tey jamono jooju nga xam ne ne noddu lan waxtu wi dugg si na ki nga xamante ne joxe na euh, alalam maanaam wala boog jaay na jënd na maanaam def na commerce kooku noonu ndax loolu njaay moomu day daal di nekk loo xamante ne dafa xaraam kese wala boog njaay ma day daal di nekk loo xam ne dafa yàqu mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah dëppoo nañ ci ne njaay ma dafay xaraam waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanaabila xanafiyyi rahmatullahi alayhim ñoom karaahiyatu tahrim lañ ko ku amma ñeneen ñi ci def ñoom dañu def xaraam maanaam maanaam bi day daal di wëlbati ku nekk benn amma li nga xamante ne mooy jëmmi julli ajjuma ak waram képp ku ko wedd yéefir nga maanaam comme li nga xamante ne noonu la nekkee ijmaa borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim amma li nga xamante ne nag moom moo aju njaay ci njaay ak jënd ci jamono jooju noonu bu fekkente ne nit ki dem maanaam waru ko maanaam dem ajuma da koo war kooku moom bu demee njaay maanaam euh, njaay moomu noonu euh, ñëpp dëppoo nañ ci xaraamam waaye fi ñu wuutewee mooy ndax njaay ma day yàqu waa wala déet bu boobaa li nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha u hanafiyya yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne njaay ma du yàqu maanaam njaay ma moom du yàqu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne njaay ma day yàqu maanaam affaire bi ci boppam mooy xaram maanaam mooy nekk loo xamante ne dañ naan baaxul njaay bi baaxul dafa kadib maanaam du loo xamante ne dañ lu ñu mën a nangu la maanaam mooy interaction boobu faaw dañ ko war a defaat pour mu dagal pour pour nit ki la cay juddoo yëpp mën a nekk lu baax maanaam bu ñu toppee pour pour lépp lépp lépp pour mu baaxaat fokk ñu reprendre ak njaay mi ci boppam loolu kon moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy euh, wuute gi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi wuute ci boobu masala euh, rahmatullah alayhim léegi nag mu daal di def tamit ne beneen masala moom mooy ndax julli ajjuma dafa nekk loo xamante ne dafay taxaw taxawaayu loolu dinañ ci ñëw insha allah taala maanaam war ki nga xam ne moom la war maanaam moom julli ajjuma loolu kon moom mooy li nga xamante ne tuddoon nañ ko ci alquran amma ci li nga xamante ne moom mooy sunna maanaam mooy hadith sayyidina Jabir ibn Abdullah ak sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala moom euh, tudd na ko bi wax naan xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam defaloon nu defaloon nañu xutba waaye euh, ci biir mu ne wa'lamu anna allaha farada alaykum salata yawm al-jumu'ah wala anna allaha farada alaykum yow salaatal jumaa maam na ngeen xam ne buuru yàlla subhaanahu wa taala moom waral na ci seen kaw jullik ajjuma beneen xadis bu koy tegtale mooy xadis sayyidina euh, bu bu euh, bi nga xam ne bu sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne mi ngi sunan imam abu dawud rahimahullahu taala xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallama dafa ne al jumu'atu ala man sami'a an-nidaa maanaam ajjuma dafa war ci képp koo xamante ne dégg na nodd naka noonu tamit xadis say eh, boo xam ne bu sayyidatuna Hafsa eh, Hafsa la di doomu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne rawaahul jumu'atu waajibun ala kulli muhtalim maanaam gont dem julli ji àjjuma dafa nekk loo xam ne war na képp koo xam ne dafa gént hadith eh, boobu tamit eh, imam an-Nasa'i solo na ko ci càllale goo xamante ne càllale gu wér la imam an-Nawawi rahimahullah nee na sax ci charte sahih imam Muslim la charte boobu nekke imam hadith eh, bi nga xamante ne tamit Euh, moom la beneen euh, hadith euh, boo xamante ne bu Seydina Abul Ja'd as-Safri radi ad-Damri radiyallahu ta'ala anhu moo ko nettali jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk hadith boo xamante ne imam al-Hakim tamit solo na ko mooy man tarakal jumaa salaasa man man man tarakal jumaa salaasa jumaa tahawunan tabaa Allahu ala qalbi képp koo xamante ne da ngaa bàyyi ñetti ajjuma yoo xamante ne da bàyyi ngir doyadal maanaam ngir sàggan daal négligence yàlla day kaste sa xol am na tamit ci beneen riwaaya hadith bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne man taraka salaasa jumu'atin kutiba lahu kutiba eh, lahu minal munaafiqiina wala kutiba minal munaafiqiina képp ku bàyyi ñetti ajjuma yoo xam min ghayri uzrin man minal munaafiqiina maanaam képp koo xamante ne dafa bàyyi ñetti ajjuma yoo xam ne amul ngant maanaam ngant bu sharia mën a nangu dañuy bind dañ koy boole bind turam ci registre munaafiq yi maanaam loolu tamit mu nekk mbir muy tegtale ci anam gu leer hadith yëpp di tegtale ci anam gu leer ci ne julli ajjuma dafa nekk loo xamante ne farata la te farata gi mu nekk farata moo gën a nekk farata yeneen julli juróom yi maanaam julli ajjuma ni mu nekkee farata moo ëpp doole yeneen julli juróom yi li nga xamante ne nag moo koy tikkale mooy bàyyi gi ñu la bàyyiloo julli tisbaar ngir nga def ko maanaam ngir ne buñ la bàyyiloowee tisbaar bi ne la bàyyil tisbaar ne nga dem julli ji àjjuma maanaam loolu day tegtale ne maanaam moo gën a maanaam ngir ne mu duñ la bàyyiloo lu dul li li ñu gën a fort ngir nga mën a defe ji li gën a fort maanaam loolu tamit day tegtale maanaam war gi nga xamante ne moom la war te comme àjjuma kenn mënu koo julli yow kese sa gën maanaam loolu it mënta ne maanaam toog rek ne man man kese may julli àjjuma loolu day tegtale ngëneel gi gu mag gi ak mi nga xam te noonu la rekkee julli gi nga xam ne moom mooy bi gën a mag moo tax mu am ci biir borom xam-xam bi rahmatullah wax ji ñenn ñi ne salaatul wusta mooy julli ajjuma maanaam wax jooju wax ju dëgër la maanaam donte li nga xam ne mooy li ko gën a dëgër nag mooy ne salaatul asr la mooy julli takkusaan amma li nga xamante ne tamit moom la euh, mooy ijma'u umma am na ci lu dul benn du ñaar ci borom xam ne rahmatullah alayhim la ko dalee ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg suñu jonn yàlla tey jii maanaam xamaguñu kenn ko xamante ne nee na julli àjjuma warul allahumma ba mu def zanadiqa yi nga xamante ne ñoom julli ci jëmmi boppam rek lan woyofal maanaam am baar à part ñooñu kenn kenn kenn maanaam en tout ci borom xam mu amul boroom xam-xam wala julli àjjuma du farata amul amaa ci côté maaxuul li mi nga xam ne maaxuulul maanaa la mooy liñ doon wax ci bisu ci julli te tisbaar gi li tax nga war koo mën a mu mooy ne julli gii dafa nekk loo xamante ne farata la te julli la goo xam ne gu màgg na ci borom bi subhaanahu wa ta'ala màgg ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ne bis bi mu war am bis la boo xamante ne muy bis bi gën ci bis yi nga xamante ne moom la jant bi di fenk te bis boobu maanaam ak yi nga xam ne moom moo ci am ci ngëneel hatta biir aljanna bis boobu yawmul masjid lañ ko tuddee maanaam bis bi nga xamante ne mooy bisu yokk gi ngir ne moom la jullit ñi di dem di dajeek borom bi subhaanahu wa taala euh, di maanaam di gis borom bi subhaanahu muy bisu ajjuma maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bisu ajjuma am na ko ci ay ngëneel moom moo am waxtu comme niñ koy gisee insha allah boo xamante ne waxtu la boo xam ne lu ci waaye ñaan mu nangu. moom maanaam bisu ajjuma tamit moom moo ko am te bis boobu noonu mu nekk ngëneel guy borom bi subhaanahu wa taala defal teranga gu rëy ci xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala indi euh, kon buntu bi ngir wane maanaam ni nga xam ne noon la nekkee farata mu am benn masala rek boo xamante ne moom moo ñu ciy defe ñu jàll ci hadith insha allah mooy masala yi ndax julli ajjuma maanaam moom euh, dafa taxaw taxawaayu tisbaar nekk badal wala moom ci jëmmi boppam maanaam dafa remplacer tisbaar gi wala moom ci jëmmi boppam mooy faratay bis bi maanaam loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute waaye li ëpp ci borom xam-xam yi ci seen biir fuqaha maliki yi ak shafi'i yi ak hanabila yi ak zahiri yi rahmatullah ak mbooloo ci hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo dëppoo ci ne bisu ajjuma bis bi nga xam ne moom maanaam ajjuma euh, euh, ji moom moo taxawal maanaam mooy farata bis bi maanaam tisbaar du farata ci bis boobu maanaam tisbaar bi soo abee ngantu bu tax ba demoo ajjuma boobaa lay nekk farata ci yow maanaam ci lay wëlbatikuwaat nekk farata ci yow amaa ñi nga xam ne ñooy Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne tisbaar maanaam bisu ajjuma bi dafa remplacer tisbaar bi maanaam mbooloo mu bari ci ñoom y compris imam Abu Hanifa ci boppam ak ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñaari sëriñ yu mag yi mooy al qadi Abu Yusuf ak Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmatullah alayhima amma ñeneen ñu mel ne ku mel ne Zufar ibn Zuhayl rahmatullah alayhi ak ñeneen ñoom am na ci si biir Hanafi yi ñu jàpp comme li nga xam ne moom la jumhur jàpp waaye li nga xamante ne moom mooy ñi gën a mag ci Hanafi yi maanaam ñoom ñoom rahmatullah alayhim li ñu jàpp mooy ne bisu àjjuma dafa nekk loo xamante ne maanaam jullik ajjuma ji dafa remplacer jullik tisbaar gi te bu boobaa li muy tekki moom mooy ne tisbaar gi moom mooy farata waaye nag ki nga xamante ne moom moo amul ngànt moom ajjuma lañ naan ko léegi yow remplacer ko ko mooy nekk farataam bu boobaa li muy impliqué mooy ne su fekkente ne ñi ci des la doo am droit dem julli ak julli tisbaar su fekkente ne da nga am ngànt maanaam tey masala nit ku feebar wala mu war a tukki muy tukki mu war a tukki wala yu mel noonu kooku du am droit julli tisbaar feek julli wuñu àjjuma maanaam il faut que ñu ne julli àjjuma ba noppi ñu ne ko comme nag yow da ngaa amoon ngànt gu tax mënoo julli àjjuma yow léegi julli tisbaar maanaam boobaa mbir mi noonu lay demee am na ñeneen ñi nga xamante ne ñoom doy Hanafi li ñu wax rahmatullahi alayhi mooy ne soo su dee loolu la boo jullee tisbaar tamit ngànt gi dañ dañ naan la ah saa euh, comme que julli nga tisbaar ba pare baax na maanaam comme julli nga tisbaar ba pare léegi baax na parce que julli tisbaar ajjuma bi da doon remplacer tisbaar bi te comme da nga amoon ngant bu la waroon comme masalan nit ki feebar waaye julli bu ñu ajjuma mu wér fekk julli na tisbaar ba pare dañ naan ko garaawul mën ngaa bañ a julli ji ajjuma alors que bu dee ci jumhur maanaam bu wéree rek day dem julli ji ajjuma maanaam ajjuma ji day daal di nekk loo xamante ne mooy parce que ajjuma bi mooy faratay bis bi alors que ci ñee déedéet tisbaar bi mooy farata bi sauf que ajjuma moom dafa daf koo remplacer pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñan ñooy borom ngànt yi maanaam ñooy ñu amul ngànt naka noonu mu nekk tamit loo xamante ne ngëneel lay doon ci ñi am ci ñi am ngànt maanaam mooy tey bu dee da ngaa tukki danga war a tukki wala nga feebar wala boog jigéen ji wala boog mu nekk xale bi kooku noonu mu dem julli ji àjjuma ngëneel la ci moom maanaam voilà noonu ñoom noonu lañ ko jàppee euh, rahmatullahi ala al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilay haddasanaa Abul Yamaan moom mooy al-imaam al-Hakam ibn Naafi' al-Himsi al-Bahraani gën a siiwee ci Abul Yamaan rahimahullahu ta'aala al-Himsi mu ngi génn àdduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 222e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta waaye imaam al-Bukhaari rek. moom la nekk sëriñam mu ne qaala axbarana Shu'ayb te moom mooy Abu Bishr Shu'ayb ibn Dinar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génnoon na 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Abu Zinad te moom it noonu la gën mooy Abu Abdurrahman Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi rahimahullahu ta'ala di imam waa Madina gane àdduna 64e année génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam tamit nekk ci kutubu sitta mu ne anna Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj nga xam te ne noonu daa iman noonu euh, daga daan tuddee euh, maanaam al-A'raj rek lañ daan wax waaye bii paa nag mu daal di leeral mu turam muy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj mu ne mawla Rabi'ata ibn al-Harith maanaam muy Rabi'ata ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib maanaam moom mooy nga xamante ne moom mooy. Euh, Euh, moom mooy euh, moom moo ko goreel mu nekkoon jaam boo xam ne kon moom moo ko euh, goreel lool tamit day dëgëral ne lu kooku la ndax Abu Zinad ci boppam moom moo leeral loolu ci moom maanaam te loolu day tegtale ne lii moom mooy askanam kon bu boobaa wuute bi am ci ne ndax mawlaa la ci Rabia ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wala book ci mawlaa la ci Muhammad ibn Rabia loolu day daal nekk loo xamante ne wuute gi day daal di mën a dàqu moom Abu Dawud wa Abu Hazim wa Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw ga daa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam tamit nekk ci kutubu sitta mu ne anna mu ne annahu qaala mu ne haddathahu maanaam anna Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj haddathahu moo ko nettali annahu naka moom sami'a dégg na Aba Hurayra sayyidina Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 59e année neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadis ak ko nekk kutubu sitta maanaam ñëpp kon waa waa càllale gi ñëw ñëpp seen xadis mi ngi fan ci kutubu sitta euh, moom euh, li nga xam ne moom mooy musnad mooy cinq mille trois cent 64 hadith yoo xam ne muttafaqun alayhi 326 la imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wéetoo ci 93 hadith imam Muslim wéetoo ci 98 hadith kon moom mooy ki xam ne mooy ki ëpp li mu solo ay hadith ci hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu naka moom kat moom it nee na sami'a dégg maam kon càllale gi am na sallallahu alayhi wa moo xam te maanaam ah, ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw ay waa Himsi lañ ñu may Himsi la Hims lañ ñu may Himsi la ñaar ñeneen ñi ci des waa Madina lañ muy Abu Zinad al-A'raj ak eh, eh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mooy saxaaba bu màgg bi radiyallahu ta'ala moom beneen bi ci ne ñaar ñoom ñëpp dañ ni sami'a maanaam leeral nañ maanaam dégg na ah eh, mu ne sami'a dégg na Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sami'a naka moom it dégg na Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan wax naan nahnu ñun al-akhiruna ñooy ñu mujj ñi as-sabiquna ñoom ñooy ñu ñu ñu ñu njëkk ñi tam ñooy ñuy jiitu tam yawmal qiyamati bi su taxawaay la maanaam ñun ñoo mujj ngir ne ñun la yàlla mujjee yabal waaye ñun ñoo njëkk ci yawmal qiyamati ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk dugg àjjana itam comme ni mu ñëwee ci euh, Sahih imam Muslim rahimahullahu ta'ala ñun ñoo njëkk ñun ñoo mujj ci ñu ñu wàccee ci ñun ay déere comme ni nga xamante ne noonu la leere waaye tamit ñun ñooy ñi njëkk ñooy ñi jiitu parce que ñun ñoo gën a jege yàlla ñëpp ñun ñooy ñi nga xamante ne ñun ñoo mujj euh, euh, ci ñi nga xamante ne bu ñuy lim xeet yi fi romb ñun la ñuy mujjee lim waaye ñun ñooy ñi jiitu ngir ne ñun ñoo gën a màgg te mboolem li ñu am ci ngëneel benn xeet amu ko ci ngëneel waaye bokk na tey moo tax yawmal qiyaamati bisub taxawaay gi maanaam bayda lu dul ne maanaam bayda day tekki xayra euh, mais bayda euh, day tekki maa ànd ak ne maanaam day tekki loolu tamit maanaam kom lu dul ne ak ànd ak ne maanaam li yëpp ne annahum ñoom uutul kitaaba jox nañ leen téere min qablinaa ci lu jiitu maanaam te moom mooy yahuudi jox nañ leen lan ak tawraat ñi nga xam ne ñoom ñooy nasaraan yi jox nañ leen lan al injil maanaam loolu kon ndekete njëkk jiitu maanaam jiitu njëkk ci jamono loolu taxut a gën maanaam loolu hadith bi da koy tegtale naka loolu tamit nitu yàlla yi ñu njëkk ñi gënuñu ñu mujj ñi maanaam comme li yeneen bi wax rek sallallahu alayhi wa matar laa yudra awwaluha xayrun am axiruha hadith bu nekk ci sunan imam a tirmidhi la rahimahullah sama xeet bi dañoo mel ni taw. xamuñu lu jiitu moo njëkk wala bu lu mujj bi maanaam mooy léeg-léeg xam nga taw noonu la mel day day taw taw taw bu fort léeg-léeg mu wëcc wëccal jékki taw bi reprendre et cetera maanaam noonu rek la mel na wala boog jamonoy nawet maanaam léeg taw bu njëkk bi mooy gën léeg-léeg taw bu mujj bay gën léeg-léeg taw bi ci digg bay gën et cetera maanaam xeetu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ñu mel dafa am ay jamono yoo xamante ne maanaam nekk ku jiitu ci jamono loolu wanewulu ngëneel dégg nga loolu te preuve bi gën a màgg mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo mujj ci yeneen yi alayhi salaatu wa salaam ànd ak ni moo gën naka noonu tamit xeetam bi ñu mujj ci xeet bi ànd ak ni ñoo gën ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne loolu da koy tegtale euh, naka noonu mu ne euh, waaye nag saxaaba yi radiyallahu anhum nga xam ne ñoo doon ànd ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën ndax moom moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mais xeet bi maanaam euh, qarn maanaam xayrul quruuni sama jamono maas gi ñoo gën ci maas gi et que yàlla sax dama xool jamono yëpp xool maas yëpp xool bi ci gën fi nit ñi gën a baax nekk mu daan may dugal ci biir nit ñooñu maanaam ma bokk ci jamono jooju kon loolu mooy tegte na ne ñooñu ñoo gën ñeneen ñu dul ñoom ci lu nu joyal loolu moom ñaari ñu xellu duñ ci werante léeg-léeg sax ñu mën nañ cee bañ a werante yal nañu yàlla sàmm mu ne su ma nag topp nag Ah, hada lii yawmuhum mooy seen bés alladhi bi nga xamante ne furida farataalaf na leen alayhim ci ñoom faxtalafu waaye ñu wuute fii ci ñoom li nga xamante ne nag moom mooy wuute googu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ciy wuute ku mel ne al-Qadi Iyad masalan rahimahullahu taala dafa jàpp ne li nga xamante ne moom mooy bis bi dañ ne nag ak ñeneen borom moom yu bari rahmatullahi alayhim mooy ne bis boobu nga xamante ne moom la ñu wuute woon maanaam mooy yahudi dañ ne na joxoon samedi ah, nasaraane ñu jox leen dimanche. et problème bi après après sauf que ñoom maanaam bu doon ne dañoo wuute seen biir ne leen masalan ah, leen bés ci bis yi ñoom ñu wuute ci bis bi bu doon loolu la kon ñoom doonuñu dañ naan ah kon fa xaalafu la ñuy wax maanaam bu doon woon dañ leen wax ajjuma jël leen ajjuma masalan buñ ne leen ah saa yi jël leen ajjuma ajjuma ngi nii mooy bis bi nga xamante ne moom lañ leen bëggoon ngeen def ko feet mhm. ñoom ñu wuute ak bis boobu daal di def samedi feet ñee def dimanche feet bu doon loolu la dañ naan fa xaalafu dañoo wuute ak leen ndigal gi ñu leen joxoon waaye comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam faxtalafu la wax maanaam dañoo wuute maanaam lool mooy ne kon kenn ràññee la tulu wuleen woon bis bi maanaam ne bis sàngam la ak bis sàngam maanaam kenn waxu leen ko dañ ñu woon rek am na benn bés boo xamante ne mooy bis bi gën ci bés yi boobu ngeen war a def feet bu boobaa ñoom tamit ñu daal di ñëw ne ah gars yi di waxtaan ñu daal di tànn ñii tànn samedi muy yahudi nasaraan yi ñoom it ba waxtaanee seen biir ñu sànni dimanche maanaam mbir mi kon euh, waaye <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñun ñu mujjee ñëw ñoom ñoo leen jiitu ci bis bi maanaam ndax ñoom ñun àjjuma biñ jël ñoom ca ëllëg sa lañ def ñoom ñoo ñeneen ñi def ci gannaaw ëllëg sa waaye loolu tamit wuute la goo xamante ne waaye xaqeqatan amaan li nga xamante ne mooy ñeneen Euh, déedéet dañ leen a tànnal bisu àjjuma ñoom ñu wuute ko comme ni alquran wax innamaa ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fiihi maanaam ne samedi bi boo gisee ñu am ne ñañ ko defal mooy ñi nga xamante ni dañ caa wuute maanaam mooy ne dañ leen a tànnaloo woon àjjuma ñoom ñu dem tànn ji samedi maanaam ne te bu boobaa seenu wuute gi mooy ne dañoo taxaw ne bon est-ce bi xam nga àjjuma ji lañ ñu wax sax gaa mais est est-ce que rek ne est-ce que du ne dañ ñoo bëgg a wax rek ne àjjuma baax na waaye yeneen bis yi tamit baax na ñu daal di wuute seen biir ba daal di faf indi samedi maanaam daal di boobaa te loolu du lu garaaw du ci ñi nga xamante ne ñoom ba leen yàlla waxee seen yenente alayhi salaatu wa salaam wax ak ñoom dañ ñu sami'na wa atayna ñun dégg nañ te bañ nañ ñoo bañ mooy nen maanaam ñooñu loolu du lu du lu du mbir. kon loolu moom moo tax ñu jàpp ne maanaam kon ne lool te loolu amaan na mooy li wér mooy ne ñoom ñëpp dañ leen a jox àjjuma ñu bañ ku nekk daal di daal di jëfandikoo sam xel daal di tànn beneen bët dégg nga yàlla nag daal di ñu koy dëppaleel ñoom fa hadaana mu daal di ñuy gindi allah bur yàlla maanaam ñun yàlla gindi ñu ba jox ñu bisu àjjuma loolu nag day tegtale ne borom bi subhaanahu wa taala lépp lu mu la digal su te ne bañ nga ko comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe fa in tatawallaw ah naka la ko waxee sax wallaahu al-ghani wa antumul fuqaraa fa in tatawallaw fa in tatawallaw yasta'mir voilà summa la min qawman ghayrakum summa la takunu summa la yakunu amsalakum voilà maanaam ne bu fekkente ne voilà wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum summa la yakunu amsalakum bu fekkente ne da ngeen a dummóoyu woon ginnaaw yàlla dana remplacer ñeneen ñoo xamante ne du ñu bokk ji yéen ba pare ñooñu duñ mel ni yéen naka loolu tamit li alquran wax ne wa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin su fekkente ne dafa am ñii dañ koo weddi yàlla ne dinañu ko wékki ay nit ñoo xamante ne ñooñu ñeneen la ñu doon ñooñu de duñu ko weddi maanaam kon loolu moom mooy ne yàlla ci moo tax tamit képp koo xamante ne dafa nekk ci yoonu yàlla loolu la war a bàyyi xel maanaam ne moom bokk na ci li mu war a bàyyi xel mooy ne moom lii mu nekk nii yàlla moo ko teg samp ko nii rek moom mu war a sant yàlla ci lii ngir ne am na ñeneen ñoo xamante ne ñooñu mënoon nañ taxawee loolu waaye ñoom dañ ko dañoo jàddoon yoon yàlla jël ko moom samp ko pour loolu maanaam te loolu tamit moom mooy yoon yàlla rek noonu la demee fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qawmun laysa biha laysu biha bi kafirin boo xoolee génération yi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñenn ñu ñu weesu ñi bañ gi ñu bañoon a dëppoo ak ni te loolu boo ko seetloo suñu génération bi da nga ko ciy gis maanaam da ngay gis ñu bëri bëri dañuy wax ne dañuy kaas dañuy ne euh, dañuy ne waaw lan moo tax xale yi léegi euh, gën a jublu ci diine que seen baay yi ak seen maam yi maam loolu dañuy gis ñu bëri ko kaas xattaa ci réew tubaab yi dañ koy kaas maam lan moo tax léegi nouvelle génération bi gën a pire que seen que seen papa yi seen parents yi lu tax mais loolu mooy lii rek. te euh, loolu ñoom ñuy kaas tubaab yi di ko kaas du tubaab yi rek koy kaas de digg naa ci ay sëriñ yoo xamante ne dañuy ñoom ci sa tel bon suñu réew réew yi ñun suñu réew yi Afrique yi réew yi yëpp noonu la demee suñu ñi ñu jiitu woon maanaam suñu génération yi ñii nekk fii tey juddu nii ci ñu mujjee juddu ñu ñoom ñoo gën a tegu ci diine naka noonu tey boo demee ba ci réewu arab yu mag yi maanaam ñi nga xamante ne sax dañuy jàpp ne xëy na réewu diine lañ nangam euh, symbole diine yu bëri dañ ciy taxaw yu mel noonu comme masalan tey bu ñu demoon Arabie saoudite par exemple dañuy gis ne bu ñu jëlee cinquante ans waa quarante ans ci ginnaaw mais sëriñ yoo fa nekkoon euh, man dégg naa ci ay sëriñ ñoo xamante ne dañ naan ñun jamono jooju dañ daan ñëw ci jumaa nekk ay jeunes. mais ay paa rek la daan gis te sax paa yi doon ñu woon bëri doon ñëw di jàng ci wuuti nag léegi nga xamante ne maanaam boo ñëwee ci daara ji ni maam da ngay fekk ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam jotaay yu bëri ay jotaay yu diine ay sëriñ yu bëri toog di jàngale ku nekk sa matière bi ngay jàngale mbooloo mu bari dara maanaam loolu mu ne ñoom biñ nekkee jeunes nii loolu amutoon maanaam ba tax ñoom sax dañ doon wax ne xëy na bu ñu demee ba nekk paa xëy la ñuy commencé maanaam ay paa rek dañu daan gis moo tax ñoom buñ gisee léegi jeunes yi di jàng di toog ci jotaayu diine yi mbir mi da leen di jox jaaxal maanaam mais nag loolu dafa fekk ne xaqiqa boobu dafa nekk luy daw soo leen ko weddee yàlla moom nii lay doxale loolu tamit euh, moom moo nekk fii mu ne borom moo ñu gindikoon kon fannaas moo tax nit ñi lanaa ñun ñeel ñu fii ci mbir moomu tabaxun dañ ñoo topp al yahudu yahudi yi ñoom xanaan ëllëg la ñuy def maanaam ñun bisu àdduma lañ ne ñoom ëllëg la ñuy def seen fête wan nasaara nasaara ba ànd ak xanaan gannaaw ëllëg la ñu def seen seen feeti maanaam lii nag imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi xadis bi ngir wane ci faratay aljuma maanaam ngir lan ngir ne li mu wax ne eh, fannaasu nit ñi lanaa ñeel nañu maanaam eh, fii fii ci ñun tabaxoon di aji topp maanaam mooy ñun jullit ñëpp la war maanaam noonu lañ ko war a taxawee te yàlla comme yi yahud yi ak nasaraan yi dañ defoon bañ pinee leen ñu mooy ñu maanaam ngëneel gu tollu noonu rëcc leen ba ñu pinee leen ko. kon ñun waruñu sàggane bis bi ba ba ñuy pini loolu maanaam kon bu boobaa loolu day tegtale ak lan ak farata maanaam te it bu boobaa lii tegtale ne tamit fardu ayn la du fardu kifaaya mooy ñim ci boole ñëpp ni ñun ñëpp lii moom mooy li nga xamante ne moom noonu lañu ñu concerné wallahu a'lam hadith bi euh, imam euh, al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 230 mooy nahnu euh, sabiqu awwaluna na ah, nahnu axiruna sabiquna ah, mooy xadis numéro deux cent trente-huit dina ko indiwaat xadis numéro huit cent quatre-vingt-seize deux mille neuf cent cinquante-six trois mille quatre cent quatre-vingt-six six mille six cent vingt-quatre six mille huit cent quatre-vingt-sept sept mille trente-six ak sept mille quatre cent quatre-vingt-quinze ah, imaamu Muslim indi na ko xadis numéro huit cent cinquante-cinq ñetti yoon ak huit cent cinquante-six benn yoon imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille euh, quatre wala imam An-Nasaa'i indi na ko xadis numéro mille trois cent soixante-sept mille trois cent soixante-huit imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille quatre-vingt-trois imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko nañu gis na ko waa sahabu kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo ko solo ak imam An-Nasaa'i amma imam Muslim amma imam imam at-Tirmidhi imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ñoom ñoo ko indi woon rahimallahu al-jamii' xadis bi tamit am na beneen euh, mbir bu ci nekk moom mooy ne euh, nahnu kii bii nii saabiquuna al axiruuna bi xadiisu bi nga xamante ne maanaam euh, mooy euh, Ma'mar bi la mun mun Abdurrazzaq as-San'aani mu jël ko Ma'mar ibn Rashid an Wahb ibn Munabbih ah, ah, ah, na non non Hammam bokk Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayrata radiyallahu anhu maanaam mu nekk nusxa bi nusxa boobu nag lii xadiis bii nii day tegtale ne nusxa jëmmi nusxa bi nga xamante ne moom la Hammaam ibn maanaam moom Munabbih solo ci Abu Hurayra radiyallahu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu moom la al-A'raj solo ci moom tamit naka noonu moom la ah, kon Abu Zinad solo ci al-A'raj moom la kan ah, waaw maanaam ah, kii ki ci def solo ci moom Ma'mar Ma'mar moom la solo ci Hammaam ibn Munabbih mu solo ko ci Abu Hurayra maanaam Ma'mar ibn Rashid